mu ngi tuddoon aamir ibn abdillah ibn aljaraax ibn hilaal ibn uhayb am na nag ñu naan wuhayb au lieu de uhayb wuhayb ibn dabbata ibn xaaris ibn fihrin al qurashiyu al fihri ah kon noonu la tuddoon looloo doon turam aamir ibn abdillah ibn aljaraax turam moo doon Amir Amir boobu di doomi Abdillah baayam di Abdillah Abdallah boobu di doomi ku ñuy wax Jarraax mooy maam ji loolu nag la gën a siiwee ñu naan ko Amir ibnul Jarraax dàkkantalam nag moo doon Abu Ubayda ibnul Jarraax loolu la gënoon a mooy ne moom maamam la gën a ko baayam baayam mooy Abdallah waaye maamu bàyyi baayam mooy aljarraax kooku la gën siiwe moo tax ñu abu ubayda ibn aljarraax sute baay ah moom nag di seydina abu ubayda aamir ibn aljarraax radiyallahu taala anhu wa ardaa moom duggam ci lislaam bokk na ci njëkk dugg ci lislaam comme ni ñu ko tudde woon Euh, tuddoon nañ ko bi ñuy gis ñu njëkk a dugg ci lislaam waaye ñoom moom az-Zubayr ibn al-Awwam Seydina Usmaan ibn Affan Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoo ñépp dañ ne woon dinañ def seen tarjuma ca kanam tey nag insha pour bañ bi reporter di reporter di reporter ñu def tarjuma Seydina Abu Ubayda Amir ibn al ci jamono jii nga xam ne alayhi salaatu wassalaam agsi na Medina ba tabax jàkkaam bi wala ñi ne bul fàtte wax yooyu ne woon këne këne mbok mbokkaale gi mbokkaale diggante muhaajiruun ak ansaar yi am nañu ne bi mu koy def mu ngi doon tabax jàkka ji am nañu wax après euh, bi ñu agsi comme que fa lañ nag ñu daal di defaale tarjumaan ci tudd gu ko imaam Ibn Ishaq tudd ne moom la mbokkaale ak Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala an saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ta'ala anhum ajma'in kon moom bokk ci njëkka njëkk dugg ci lislaam moom Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al imaam ibn Saad rahmatullah alayhi ci at-Tabaqaat mu ne dugg ci lislaamu seydina Aamir ibn al-Jarraah ak seydina Usmaan ibn Mad'un ak Ubayda ibn al-Haarisi ibn al-Muttalibi ak abdirahman ibn awf ak abu salama ibn abdil asad ñoom ñoo bokk ci benn waxtu wu ñu dugg benn jamono ju dugg ci lislaam te boobu yonent bi aleyhi salatu wasalaam duggagul woon daaru al arqam ibn abil arqam radiallahu taala anhu wa ardah moom gisoon nañu bi kuffaaru qurayshin yi ala rasihim almal'unu abu jahlin wa man saara ila saara ila nahji wa aanahu fi hada hada amru al nga xam ne kuffaaru Quraysh ni à leur Abu Jahl ak ñi ko doon jàppale àndoon ak moom wéyeg moom ci projet boobu di fitnaal julli ñi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne li mu def euh, dafa ñëw kenn ci fan noon yi gën baree muy waa banu adi di waa clan ñoom abu jahlin mu ut fa ci ñi nga xam ne ñoo ko jot a gëm jeune boo xam ne matagul woon vingt ans waaw akbar di al arqam ibn abil arqam radiyallahu taala anhu wa arda jël kër googu koo xam ne fi noon bi nekk fa dëkk mais ab jeune la amul soxna kenn du ko soupçonné mais moom moom am na këru boppam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam faas mbugalu kuffaaru Quraysh ni ak persécution yi mu daal di jël foofu ngir am bërëb boo xam ne fa lay dajeek saxaabaam yi nga xam ne ñoom lañuy persécuter ko buggal ko xoñañal ci dëkk radiyallahu anhu ngir mu mën a faire face man di leen malgré metti bi mais message yu lislaam moom du taxaw muy continuer di passer le message ndax moom dañ koo yónni ngir mu jottali message yu boroomam li doon metti metti mu ut réaction boobu ut foo xam ne dinañ fa man di nekk te kenn du la soupçonné ñuy continuer di jàngale kon l'islam yàgg naa nekk ci xat-xat mais du nekk nañ ci ay xat-xat ñu ñuy persécuter rek nañ arrêté lépp bu kenn jàngalee ci diine déedéet ndax loolu loolu nekkul li nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam jàngale te bokkul ak lim doon def kon ñoom ñii mbooloo mii yépp di Seydina Amir ibn abdillah ibn al jarrah ñu gën koo xam ci seydina abu ubayda amir ibn al jarrah anhu ak seydina uthman ibn mad'un moom gisoon nañu abu saaibi radiyallahu anhu ubayda ibn al harith moom gisaguñu ko mooy que njëkk a xeex badar mook seydina ali ak seydina hamza contre kuffaaru quraysh ni moom gisaguñu ko ibnul Muttalib ak Seydina Abdurrahman ibn Awf gisaguñu ko Abu Salama ibn Abdul Asad jot nañu koo gis ñoom ñoo bokk ci waxu imaam Ibn Saad këne ñoom ñoo bokk benn waxtu wu ñu dugg ci lislaam te boobu laata laata kañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dugg daaru al arqam ibn abil arqam eh, moom nag Seydina Ubayda Abu Ubayda bi nga xamante ni ci la dugg ci lislaam kuffaaru Quraysh ni di leen yokk mbugal wax nañ la laata muy dugg yonent mi alayhi salaatu wasalaam di dugg kër ad daaru kër al arqam ibn abil arqam bi mbir yi taree ci cinquième année bi ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal leen ñu gàddaay yi moom Seydina Abu Ubayda dem Éthiopie demoon na bokkoon na ci ñi nga xam ne jóge woon nañ seen dëkk di Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman daldi dem Abyssinie di actuelle Éthiopie ah moom nag Seydina Abu Ubayda bi nga xamante ne radiyallahu anhu ci la gàddaay gi am tamit jóge moom entre temps jóge na Éthiopie ba ñibbisiwaat comme niñ gise woon vague bi ñibbisi waatoon ca qissatul araaniq yoo yéle nga xamante ni loolu du dëgg loolu taxul te gisoon nañu li nga xam ne moo ko waraloon dëgg mooy jalaalu quraani rabbil alamin moo taxoon kuffaaru quraysin yi màgguk alquran moo taxoon ñu sujjóot waaye nekkul na yonent bi alayhi salatu wasalaam daa masa tudd ci seen yàlla yi lu baax bi gàddaay gi jotee jóge Makka dem Madinatul Munawwara ala saakine mu daldi gàddaay moom Seydina Abu Ubayda radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye bi nga xamante ci la Badar jot fekke woon na ghazwatu Badrinil Kubra muy xeexu Badar non seulement Badar mais xeex yi ñëw ginnaaw Badar yépp fekk na ko Allahu akbar amul fenn fu yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn xare bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam def lu dul Seydina Abu Ubayda Aamir ibn jarrah radiyallahu anhu mu ngi woon ci wetam akbar moom nag Seydina Abu Ubayda radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mas na ko yónni yónni ko ci benn convoi boo xam ne ab xeex mooy ab sariya sariya boo xamante ne nii sariya waxoon nañ benn armée la boo xam ne ci ndànk lay mooy day nëbbatu buy dem comme benn détachement ci armée bi benn contingent boo xam ne alayhi salaatu wassalaam moom du dem day yónnee moom yónni mas na ko yónni ci yooyu noonu ci sariya yooyu ci saraya yooyu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Maalik daldi soloo ci Muwatta ko noonu imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ci musnad bi ak imaam al-Buxaari raxmatullaahi alayhi al-jamii ñu jële ci seydina Jaabir ibn Abdillah Euh, radiyallahu taala anhu wa an abihi abdullah ibn haram seydna jaabir mu ne radiyallahu anhu ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ba'than qibala as-saahili fa amara alayna aba ubayda ibn al-jarrah wa hum thalaathumi'a wa ana fihim seydna jaabir bn abdillah radiallahu taala anhu wa ardaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam de dafa yónni benn baasan benn ab sariya la benn contingent comme li ñu wax am ñu mu yónni xibala saaxi li ñu dem côté tafes lañ leen yónni woon côté tafes la woon ca tafes ca ca plage ya ca côté géej ya fa amara alayhim bi ñooñu mu yónni nag mu def ki leen jiite di aba ubayda ibn al jarrah seydna abu ubayda ibn al jarrah nekk ki nga xam ne moo leen jiite woon wahum te ñoom mbooloo moomu thalathu mi'a lañu woon wa ana fihim seydna jaabir ne taman bokkoon naa ci ñooñu nga xam ne mbooloo moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon daal di def ki leen jiite di seydina abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu taala anhu wa an jaabir mu ne fa xarajnaa xatta ida kunna bi ba'd at-tariq faniya zaad mu ne seydina jaabir radiyallahu anhu ah ñu génn di dem naka lañu daldi dem ba xaw dog ci yoon wi lu bari mooy dox lu bari lenn ci yoon wi nee na faniya zaat suñu provision daldi jeex nekk à à à jeex amatuñ dara provision mu ne fa amara abu ubayda bi azwaadi dhalika al jaysh fa jumi'a dhalika kulluhu fa kaana mizwaday tamrin fa kaana yuqawwitunaa kulla yawmin qalilan qalilan xataa fani mu ne bi suñu provision nag jeex ni'mal amiru abu ubayda aamir ibn al jarrah allahu akbar radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la provision bi jeex moom di naa Abu Ubayda radiyallahu anhu mu daal di digle ne léegi mbooloo mi yéen trois cents personne yi am na ci yeneen riwaaya ak poussière euh, ne leen seen provision ku nekk li nga dosee ak tuut loo xam ne c'était personnel bi ngay génn pour yow lépp laa bëgg ngeen dajaleel ma ñu daal di dajale lépp nee bi ñu ko euh, dajale mu nekk genre ñaari njaq ñaari récipient yoo xam ne ci lañ doon def comme ay genre bac yoo xam ne yu toll noonu ci tàndaram ñaari bac muy yoo xam ne ay yóbbal fu ñuy def yóbbal nee bi mu demee noonu nag mu mu mu jël lépp ngir léegi nag commencé nag bu nit ñi soxlaa mu commencé pour euh, di leen ko distribuer entre ñoom en tenant compte que ah mbir mi jógee guñu fi ndax àggaguñu walla boog ñu ngi ci yoon wi te àggaguñu fa ñu jëm nee na mu dajale lépp mu ne nag ginnaaw bi ku nekk joxe li nga yor mu jël benn décision moom seydina abu ubayda amir ibn al jarrah anhu wa ardaa mu ne nekkoon na di ñu dundal di ñu jox saa bu ñu bu lekk jotee tuuti tuuti tuuti xatta faniya mais nag malgré lool mu def dajale lépp di ñu jox ndànk-ndànk teewul mbir mu mujj nag jeex loola it far mujj jeex tàkk Allahu akbar bi loolu amee ah problème nag commencé am mooy armée boo xam ne amatul provision imaginez nan lay deme nan la fay nar mbir mi nar a deme armée boo xam ne provision deseetu ko nga gis xoola politique bi mu doxal këne mbir yi bu dee dara doxatul dara doxatul wala dëkk bi nekk crise la meilleure façon ñu génn ci mooy solidarité moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne moom ci ashari yuuna yi la bokk muy waa kër Abu muusal al Ashari seen seen camp mu ne moom ci ñoom la bokk moom alayhi salaatu wassalaam te pourtant ñoom yaman lañ bokkoon lan moo tax yonent bi salaatu wassalaam ne ci ñoom la bokk mu ne ndax ñoom bu ñu demee ba am xat-xat ñu nekk ci xat-xat dañuy dajale walla ñu ñu buñ bu ñu amee seeni récolte dañuy dajale lépp xooluñ kii wa ëppale këlee kii après ñu daal di koy distribuer seen biir loo xam ne antaraadin ci mu ngërëm ku nekk lay doon lu ñu forcer kenn naan par force déedéet waaye ñoom noonu lañ mel muy communauté bu suudewu boo xam ne ñooñu moo tax crise du leen yomba dal moo tax la meilleure façon génn ci crise mooy solidarité waaye bu dee crise day am ku nekk di gën a beru sa bopp sa sa bopp bopp sa bopp ku nekk di retirer li nga am di ko nëbbi bu boobaa crise bi fuite de capitaux mooy am te bu demee noonu fuite des capitaux ngeen këppu yéen ñépp mu gi moo tax lu am solo en tant que chef mu récupérer loolu lépp ndax léeg-léeg am na décision yoo xam ne moom moom c'est par force amul ñuy xool naan loo ci xalaat ak gars yi ay ca est-ce que vous êtes d'accord déedéet am na ay solution ay devant des problèmes yoo xam ni amul naan damay euh, gars yi lan ngeen xalaat mooy il ñu réquisitionner te loolu sunnaa yonent bi la alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne comme niñ koy gisee insha allah ci ghazwatu Tabuk bi ñu ñàkkee ndox amuñu ndox mu yónni seydna ali ibn abi taalib ak ñeneen ñoom seydna imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhum ngir ñu uti ndox ndaw sañu gisoon mushrika boobu mu yoroon ndoxam dañ koo réquisitionné ne ko àndal ak ñun intaliq bina ila binaa bina ila rasulillah aca topp ñu ñu dem ci ndaw yàlla li mu ñu mu ne leen zaaka saib asa bi ñu ne ko mu ne leen kooku mooy ki jéng ki waa Quraysh di wax ñu ne ko en tout cas daal mooy ki ñun ki ñuy wax ak yow ki ngay wax daal kenn la dañoo réquisitionné ndoxu nit ndaw si te bi ñu agsee yonent bi alayhi salaatu neewu leen mais lan moo tax ngeen réquisitionné ndoxu jàmbur ndax dañu ko soxla woon ndax c'était vital amoon yoon leneen lu dul lool moo tax it Seydina Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu la def mooy ne nekk nañ ci jamono joo xam ne amatul ñu naan ku nekk na yor li mu yor voilà ndax li ñuy encourir mooy gars yi nag bu jub ñépp daayif bu ñu organiser wul affaire bi moo tax léeg-léeg réquisition loolu du tout le temps ah. déedéet waaye ñi mu jiite woon a mat ñoo ñoo mat li ñu doon kenn protesté wu ci ñu def ko ci gërëm mu daldi di commencer di leen jox ndànk-ndànk waaye mujj gi mbir yooyu jeex bi nga xamante ne nii nag. mu ñuy wax processus yu ndànk boobu moom Seydina Jaabir bi ñu nettali nan la demee woon radiyallahu anhu mu ne falam yakun yusibuna illa tamra tan tamra mu ne moom daal doon mujj gi avant affaire yi jeex ndax affaire yi da début bi doon nañ joxe tuuti ngir euh, gars yi biñ demee ba nga xam ne affaire yi ñu gis na ne li ñu dajale mu ngi jeex bu baax mu ngi jeex si te besoin yaa ngi fi ba léegi mujj bi benn tàndarma benn tàndarma lay jox ku nekk la ilaha illa benn tàndarma par jour ration allahu akbar ñun de ku ñu ko defoon moom waxuma la ay yow la mbokk ma waxoon ne ñun moom l'islam jaraluñu sax bàyyi ndékki defar suñu ndékki dem bay ndékki ñu lis ñu xam ne problème boo xam dañoo war a génn léegi dem rek leel ko diini gi loolu jaraluñu ko fokk ñu dékki ba pare jeex naan suñu ndox mu sedd door a xool lu ñuy def ah, bi nga xam ne nag affaire yi jeex na mu ne summa seydinaa jaabir ne summa naa ilal bahr fa idaa xootun mithla dharj am na boo xam ne mu ne anbar fa akala minhu dhalika aljeysh thamaaniya ashara layla thumma amara abu ubayda bi dil'ayni min adlaa'ihi fa nusiba nee na bi affaire yi jeexee nag ah ñu uti ca géej ga wàkkeerlu ci yàlla rek ne acca léegi moom dara desatu fi lu dem ci géej ga xooli ba xam te xam nga ne ñii duñu ay pêcheur mooy yasrib xoola yasrib euh, euh, madinatul ala saakini afdalu salaatu wassalaam xoolal xoolal rek euh, xoolal que ne mel ak fi féete est ce que jege na géej Makkatal Mukarrama moom jege na géej mukk ñoo xam ne ñii màkk ñii ya ñii lañ dëkk léegi ñu dem foofu nee na bi ñu demee ñu daal di gis fa benn jën wu mag benn liñ naan baleine mbaa këll bu rëy rëy rëy boo xam ne dafa échoué ci plage bi nee bi ñu ko jëlee jën woowu ak ni muy rëy rëy rëy nee na bi yépp trois cents personnes yi ci lañ doon lekk seydna abu ubayda radiyallahu anhu ne ñu jël ci faaru ñaari faar ci faaru jëni ne nañu ko samp ñu samp leen nee na mu digal kenn ne ko yéegal sa warwaay comme gëléemam ne ko jaaral ci wet gi nee na mu jaar ci wet gi mais faaru faaru jën wi moo gën moo gën njool li nga xamante ni mooy warwaay wi ñu yéegoon loolu mooy mooy xam nga baleine dañ naan la xaw ma équivalent bu mag nii équivalent ñaata ñay la xaw ma loolu moom kon muy jën wu rëy yoo xam ne léegi moom ku leen ku ko gisul réellement sax gis nga ko ci télé yi nee na bi nga xamante ne nag lool am na euh, moom daleen ne ndax biñ gisee jën wi dañ doon hésiter ne mais lii dañ koo war a lekk ndax mbir dum déet après ñu ne non mu ne leen lekk leen ndax ñun dañoo nekk ci yoonu yàlla lañ ne moom Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu noonu la doxale euh, ta bi ñu demee wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne leen ndax besewu ngeen pour wan ne kon méddum dara newu ci ndax laab na ndoxam huwa tahuru ma'uhu alxillu maytatuhu wa jaal naa suñu boroom ne ma defal leen ci maa leen di génne laxman tariyan géej yàpp woo xam ne wu neex la wu baax la muy euh, saydu euh, albax muy rëbbum géej kon moom seydna abu ubayda radiallahu anhu ginnaaw loolu it fekke na Uhud wax naa la ne fekke na Badar fekke na xeex yi nga xam ne ñoo am ginnaaw yépp waaye Uhud fekke woon na ko bokk na moom mooy ki nga xam ne bi nga xamante ne nii ci la kuffaaru Quraysh ni a Uhud ñoom presque dañ ñëwoon ne dañuy jël seen revanche ñu ne tey moom ça fait l'occasion jël suñu revanche ànd ak ñoo xamante ne nii ñoo leen di encourager muy seen jigéen ñee musiciens yeeg lépp ñu nekk fa di leen encourager ah ñoom nag bi nga xamante ne nii ci lañu kuffaaru si ni ñëw gisoon nañ nga rey nañ ñu bari ci lañ rey woon Seydina Hamza Seydina Abdullah ibn Haram ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci ñu jot a gis Abdullah ibn Haram di bàyyi Seydina Jaabir radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bari yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog gaa yi dañoo toj damm bëñ bi ba euh, flèche yi doon dóor am na boo xam ne ci kii bi mooy mbubb koŋ lim soloon ci lu dugg mooy bi ngay teg sa bopp nga xam ne bi ngay protéger yaaru casque ba mu ci duggee nag moom moo ko doon moo ne woon moo ko doon génne moom Seydina bi xeex bi jeexee Abu Ubayda radiyallahu anhu amul woon lu mu ko génne lu dul dafa matt affaire bi di pour xëcc ko par ñaari bëñee daal di ciy toog wadd ci saasi moom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al moo tax am ci taabiin yi ñu naan man de masumaa gis nit koo xam ne dafa ñàkk ñaari bëyam mooy koo xam ne dafa jaal jaal bu gën a rafet que jaalu Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa arda ah, moom nag bokk na tamit ci ni mu gën a siiwe comme ni nga xam ne noonu la imaam Ahmad ibn Hanbal solo na ko noonu euh, xadiis la boo xam ne ñi ko solo bari nañ mu ngi ci saxiix yi tamit waaye yaman daa am ñu jóge yaman daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dañoo bëgg nga yónnee ñu yónni mu ànd ak ñun benn waay boo xam ne yu'allimuna sunnata wal islaam moo ñuy xamal su sunna moo ñuy xamal lislaam am na ci benn riwaaya mu ne ñoom dañ ne ko ib'ath ma'ana rajulan haqq amin mu ne dañoo bëgg nga yónni ñu waajoo xam ne dëgg dëgg ku wóor la koo xam ne ak wóor moom wóor ak wóoram kenn du ko nattab la yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne dinaa leen yónnee rajulan haqq amin ah Anas radiyallahu anhu nettali mbir mu ne saxaaba yonent bi alayhi salaatu ku nekk bëgg a doon koo kat kooku ndax loolu dinaa leen yónnee koo xamante ni amin te amin du lu ndawa ah. d'ailleurs yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko waa Makka doon woowe al amin koo xam ne jéggi na day ci ku wóor ta degré spirituel bu rëy a rëy rëy la mooy du lu ndaw teg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man naa leen naa leen naa yónni ku mel noonu ku nekk di xool naan di yaakaar mu nekk moom comme ni ñu gisoon ci Seydina Ali ibn Abi Taalib bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne la a'tiyanna raayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu bi xaybar bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee suba di dinaa jox raaya gi di drapeau bi joo xam ne góor goo xam ne dafa sopp yàlla sopp yonentam alayhi salaatu wasalaam yo yàlla ak yonentam daal di koy sopp moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab comme niñ ko gisoon mu ne man bis boobu laa masa bëgg jiite dara ndax lan ndax nit lool dafa nekk lu rëy rëy rëy lii it moo tax ku nekk bëgg doon kooku kooku ku wóor ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moom lay yónnee waa Yaman ba ñëwee fa axada bi yadi abi Ubayda ibn al-Jarrah fa qaala haaza amiinu haadihi al-umma bi ñépp di xaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël ci tée loxo Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ne haaza kii amiinu haadihi al-umma mooy aji wóoru ki nga xam ne mooy suñu xeet wi umanaa uy moom mooy seen moom mooy seen mooy seen cheikh al amin euh, version yu bari la nag am na ci yenn riwaaya dane xeet bu ne li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al abu ubayda amir ibn al am na ci yeneen version yeneen bi aleyhi salatu wasalaam dane xeet wu nekk xeet wu ne rek am na koo xamante ne nii mooy aji kóolute aju wóor ci xeet woowu nga xam ne moom mooy le modèle par excellence tekkiwul ne moom rek a ko doon mais moo ci le modèle par excellence ci kóolute mu ne xeet bu ne am na ko kanta sama xeet bii man sallallahu alayhi wa sallam sama xeet bii ki nga xam ne moo occupé place boobu martaba boobu ki ko occupé mooy Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa arda moom nag ghazwatu badrin am nañu ne ci boroom xam-xamu tafsir yi rahmatullah alayhim këne aaya bi naan laa ci suuratul mujaadala wala mujaadila laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aaxir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulahu ba aaya yooy jeex aaya boobu am na ci boroom xam-xamu tafsiir yi ñu ne rahmatullah alayhim que ne moom mii la ci ci moom la wàcc muy seydina abu ubayda aamir ibnul jarraah ndax li nga xam ne moom la imaam at-Tabaraani daal di solo ci sanad boo xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ci al-Isaaba nee na sanad bi bu jayyid la bu baax la mu ne ja'ala waalidu abi Ubayda yatasaddaa li abi Ubayda yawma badrin fa yahiidu anhu falammaa akthara qasadahu fa qatalahu fa nazalat moom imaam at-Tabari at-Tabarani ci al-Mu'jamul Kabir rahmatullah alayhi kon mu soloo ci sanad boobu imaam al-Hafiz ibn Hajar ne bu jayyid la bu bon la bu baax la mu ne euh, yonent kii bésu Badar bàyyi Abu Ubayda ibn al-Jarrah di Abdullah woon nañ la Amir ibn Abdullah ibn Jarrah la tudd moom ci kuffaaru Quraysh nii la bokkoon tuubagul woon ndax moom dafa dee ci kéeféer nee na ci xeex bi ci Badar ci xeex bi xare bi mais muy muy topp di ko topp rek moom mu koy moytu saa bu dajeeg moom bu dajeeg doom ji di Seydina Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu mu koy moytu bañ koo laal ndax lim doon bàyyam waaye bi mu koon bi muy baree di dajeeg moom noonu mu koy ut si saa su ne ci la ko ngàdde benn yoon daal di koy baay ji moom moo rey baayam moom seydina abu ubayda amir ibn al radiyallahu taala anhu wa arda ba mu ko defee nag ci la suñu boroom daldi wàcce aaya boobu ne laa ci suuratul mujaadila ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne laa tajidu qawman yuminuuna billahi walyowmi al axiri yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulah yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ixwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fi quluubihimul iimaana wa ayyadahum bi ruuhin minhu wa yudxiluhum jannaatin tajrii min tahtihal anhaaru xaalidiina fiihaa radiyallaahu anhum wa raduu anhu ulaa'ika xizbullaah alaa inna xizballaahi humul muflihuun ne kon ci la boroom bi subhaanahu wa taala wàccee aaya bii ci suuratul mujaadila di dernière aaya bi mu ne laa tajidu doo trouver mukk mukk mukk xawman ay nit mu ne yonent bi alayhi salaatu wala ki nga xam ne yaay jàng alxuraan gis aaya bi walla di ko dégg laa tajidu doo fekk xawman ay nit yoo xam ne yu'minuuna billah yoo xam ne dañoo gëm yàlla wal yawmil aaxir gëm tamit yawmal qiyaam yuwadduuna ñuy am ay sympathie di sympathiser ak gaa yoo xam ne di sopp di bëgg man koo xamante ne haddallaha wa rasuula moom day contrarier yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam lu lu alxuraan ne nii wala sunna ne nii mu wax lu contraire mu ne doo fekk mukk koo xam ne gëm yàlla gi mu moom gëm na yàlla mu dëggu ci moom gëm yowmal xiyaam ba pare muy sopp nit koo xam ne lu yàlla ne nii la mun a du noonu kenn du ko fi doxal man sharia même loo ne lii moom yàkkam ci na xam ne lii la yonent mi alayhi salaatu bëgg ba bëgg le contraire mu ne nag doo fekk nit ku gëm yàlla gëm yowmal aaxir bés bu mujj ba muy sopp koo xam ne noonu la mel walaw kaanu même bu dee ne waajooju abaahum wala gaayooyu nga xam ne ñoom contrarier yàllaa ko yonentaam sallallahu alayhi wasallam la nekke doo gis ñu mukk mukk ñu bëgg leen même bu dee ne waajooju seeni baay la baayu gaayooyu lañ aw abnaahum wala sax ñu nekk seeni doom seeni baay comme Abu Ubayda baayam dafa bokk ci ñi doon contrarier yàlla ba moo tax ak yonentam alayhi salaatu wasallam mu jóge Makka ànd ak ñoom Abu Jahlin ñoom Utba ibn Rabi'a ñoo ñépp ñu ut armée ne dañuy dem fay l'islam mu ne doo fekk nag ku gëm yàlla comme Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu gëm bés bu mujj ba muy am benn xarma yàlla ku mel noonu moo taxit mu rey baayam mu ne walaw kaanu même bu dee ne kooku nga xam ne xeex projet yi yàlla tëral ak yonentaam alayhi salaatu wasalaam la nekk kooku du ko mësa bëgg même bu dee ne kooku sa baay baayam seeni baay lañ aw wala boog ñu nekk ñoom seeni seeni doom aw ixwaanahum wala ñu nekk seeni frère aw ashiratuhum wala ñu bokk sa benn famille ulaayika mu ne gis nga ñi mel nii comme seyna abu ubayda bii aay bi nag am na yeneen ñu ne ci seydna abu bakrin radiyallahu anhu la wàcc am na yeneen wax tamit yu ci ñëw mu ne ulaayika mooy ne loolu dàqantewul ak dafa wàcc ci ñun ñépp ndax seydna abu bakar tamit radiyallahu anhu liñ ci wax badar la woon ba ko doom ji naan doom ji ba mu tuubee après naan ko badar de ñaata yoon laa la jekku doon la moytu mu ne ko man nag gis nga bu ma la jekk woon benn yoon rey naa la bu baax bu yàgg booba laa la rey ndax ci ko faaru Quraysh nii la bokkoon moo tax même bu dee ne seeni doom lañ aw ixwaanahum nekk seeni frère tamit aw ashiratahum wala ñu nekk seen famille mu ne ñi mel noonu nag ulaa'ika gis nga gaay yii nga xam ne ñoom amuñu fillaahi lawmata laa'ib xooluñu ci ŋàññ ku leen ŋàññ xooluñu ndax xam nañ ne Euh, mbokk mbokku mbokkuk l'islam moo gën a dëgër mbokkuk dereetug neen gu l'islam bokk xam nga ne mos ku nangoo ku ku fare ba rey baayam moom comme li Seydina Umar ibn al-Khattab waxoon ginnaaw guerre bi Badar man daal li ma gis ci prisonniers yii yow yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw na dag maa laaj sama am yi mooy ku nekk nañu jël ki mu bokkal ñu daal koy jox mu rey ko ba waa Quraysh xam ne amuñu benn xarma yàlla amuñu benn sympathie sympathie ay nekkuñu ay duñu sympathie kufru ci dara mu ne ñi mel noon nag ñooñu la yàlla bind kataba la yàlla dogal dajale bind ca lawxul mahfuz bind ko ca lu azal waaye dajale ci seen xol ba pare saxal ci boole fii yi ci seen xol al imaana mu gëm yàlla wa ayyadahum non seulement dafa bind ngom yàlla ci seen xol dajale ko ci waaye waaw saxal ko fa wa ayyadahum ba pare mu daal leen dëgëral bi ruuxin minhu ci alxuraan ji nga xam ne mooy tukkee ci borom wa yudxiluhum mu daal leen dugal jannaatin ay ajjana yoo xam ne tajri mu ngi dox lay daw min ci suufam al anhaaru dex yi xaalidiina fiha fa la ñuy anhum mu ne ñooñu yal na yàlla yàlla gërëm na leen waradu anhu ñoom it gërëm nañ yàlla gërëm na seeni jëf ñoom gërëm nañ fay gi leen yàlla fay ulaika xizbullah mu ne gis nga ñii genre seydna abu ubayda ji radiyallahu anhum ak ñi mel ni ñoom ñooñ de xizbullah ñooy parti les partisans d'Allah ñoom ñooy militer dans le parti d'Allah ndax ñaari parti am ci kaw suuf te moo fi masa am le parti d'Allah la le parti de Satan y a pas pluri euh, ay pluri parti yooyu amul déedéet yooyu amul en tout yàlla moom ñaari partie rekk la reconnaître les républicains yooyu moom taxawul les islamistes les kii les les modérés les loolu yàlla xamul lool dangay mën a nekk jullit pur nga bokk ci parti nga nekk naafiq wala yéeféer nga bokk ci parti iblis moo tax mu ne ulaayika gis nga ñii xizbullah ñooy waa waa yàlla ñooy milité ci parti bi yàlla alaa waa wii alaa ma yëgal la inna xizballahi dëgg-dëgg nag li nga xam ne mooy parti bi yàlla nag les partisans d'Allah nag humul muflihun ñooy nag ñi nga xam ne ñooy texe saa su ne ah. loolu fokk nga xam ko lii nag gën nañ ko yaatal ci tafsiru suuratul mujaadila gën nañ yaatu ko lii nii kon badar noonu la raye baayam moom seydina amir ibn al abu ubayda radiallahu taala anhu ah, moom nag kon bi mu ñëwee madina nii imaam ibn isxaaq rahimahullah moom gis nañu li nga xam ne moom la wax imaam ibn isxaaq dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom ak imaam Muaaz ibn Jabal radi ah, ah, Muaaz ibn Sa'd ibn Muaaz radiyallahu anhu moom lañ mbokkaale waaye li gën a dëgër wax na que Seydina eh, imaam Muslim soloona que Abu Talha te loolu mooy li gën a dëgër moom la yonent mi aleyhi salaatu salaam mbokkaale woon ak seydna abu ubayda radiyallahu taala anhu wa moom nag ginnaaw gi pour euh, euh, gën a gaaw bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam génne àddina moom seydna abu ubayda bii la seydna abu bakrin waxoon ci bi waa lansaar euh, dajaloowe ngir fal ki nga xam ne mooy wutu yonent bi aleyhi salaatu salaam te am ku ñëw wax ko muhaajiruuna yi wax ko Seydina Omar ak Seydina Abu Bakrin ak ña fa newoon ak Seyd dañ muy dem mu ngi àndoon moom ak Seydina Amir ibn al bii di Abu Ubayda radiyallahu anhu bi ñu demee foofu waxtaan ak waa lansaar yi Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu dane man de gërëm naa ngeen tànn kenn ci ñaar ñii muy Seydina Omar ak Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu ma tànn leen kenn ci ñoom ñaar ñu jiite jullit ñi ndax mbir mi moom bañ leen convaincre que ne mbir mi ci waa Quraysh muhaajiruuna yi ñoo ëpp ngëneel te ñoom ñoo war a jiit te yonent mi alayhi salaatu ci ñoom la bokk te ñoo njëkk a dugg ci lislaam te ñoo dox mbir mi ba fii ne nag man moom ñii comme que d'accord nañ ci loolu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ne Omar ibn al-Khattab ngi abu ubayda ngi radiyallahu anhu ma tànn leen ci ñoom ñaar ku leen neex mu nekk xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar moom seydna abu ubayda soo nañ ne seydna omar radiyallahu anhu dane woon seydna abu bakar fenn lañ ko deful kenn nañu tànnul ñun ñaar yow nga ne fi ñuy ñu ñu ñuy tànn ñoo bañ kenn tànnu la kenn tànnu fi ma tànnuñu ma tànnuñu seydna abu ubayda yow lañuy tànn kon nga gis ne euh, lan moo tax Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ne kii man naa euh, gërëm naa mu nekk mu nekk ci jiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam budul ne fi nga xam ne foofu la tolloon te yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ñi nga xam ne al mashhuudu lahum bil janna yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen seedeel gis ñooñu al asharatul mubashiriin ñi mu bëggal àjjana moom Seydina Abu Ubayda Aamir ibnul Jarraah saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñooy fukki saxaaba yi gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mii ci la woon di seydina abu ubayda amiinu hadhihi al umma radiyallahu taala anhu wa arda yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag euh, ci moom ay jikkoom mooy moom seydina abu ubayda dafa nekkoon koo xam ne dañ koo xam ci lewet nekkoon ku lewet neex a dëkkal neex a nekkal moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mas na koo yónni fekk ci xaswatu zaati as-salaasil loolu insha allah dinañu ko gis buñ ci agsee eh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yónni Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu yónni ko ci benn sariya benn contingent mu dem am ci ñum leen yónni ba mu demee mu Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu gis ndax euh, ci côté Sham la woon dafa xawoon a sori la ca frontière u Sham Syrie gu rëy googu ñu xamoon pas actuelle Syrie bi ci waa Bali nekk foofu la ci waa Qudaa Amr ibn al-As radiyallahu anhu ñëw ba foofu gis ni é gaa yi ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni ñooñu ëpp te ñoo ñëpp arme ay arme mu daldi comme que moo jiite woon bi mu daldi yónnee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne nag dama bëgg nga yónnee ma renfort ndax kat gaay bi ma leen gisee ñii moom ak ñun moom daanaka moom moom moom moom moom euh, ça fait pas photo quoi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnee ko contingent beneen ab mooy madad ñoo xam ne mbooloo mu rëy ñu dem ngir renfort benn renfort ñoo xamante ni bi yonent bi alei salaatu salaam bi waa ji ñëwee wax ko loolu ndaw li mu Seydina Abu Bakar ne man pare naa ngir dem Seydina Omar ibn al-Khattab ne pare na ñu bari ci saxaaba yi ne pare na ngir dem bokk ci renfort bi bi ñoom ñépp ñu dajaloo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kan la teg mu jiite leen Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ngir mu dem nekk renfort Seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu anhum yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ndénkaane yi mu ko dénkoon moom Seydina Amir ibn al-Jarrah radiyallahu euh, riwaaya bi imaam Muusa ibn Uqba daal dina koy soloo ci li nga xamante ne nii mooy al-Maghazi rahmatullah alayhi euh, boo demee tamit ci euh, ci kii Ibn Asakir indi na ko moom ci moom lañ jëli lii nii ci maghazi wu imaam Muusa ibn Uqba yi nga xam ne waxoon nañ la ne dafa naax saay waaye dinañ ko fekk ci téere yi pas lépp mais ay version yu bari ay euh, nettali yu bari yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag bokk na ci lim ko dénkaanoon ne ko boo demee euh, bu leen fexe leen yow ak Amr comme que yéen yow yaa jiite renfort moom mu jiite armée bi nga xam ne mooy source bi bu ngeen demee boo demee yéen ñaar bu leen bu leen bu leen wuute ci dara bu leen wuute fexe leen seen kàddu nekk benn ñu daal di dem renfort boobu Seydina Abu Ubayda jiite Seydina Abu Bakr na ngi ci Seydina Umar ibn al-Khattab fii jamaatin min sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhum bi ñu agsee euh, Seydina Amr ibn al-As ne leen man maay seen njiit muhaajiruun yi muy ñi ñëw renfort ne néeréet yow yaay jiitu ñi nga àndaloon waaye ñun yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Abu Ubayda radiyallahu la def mu jiite ñu Seydina Amr ne leen yéen xanaa dangeen a fàtte ne man man maa leen laaj renfort ngeen ñëw seydna abu ubayda bi mu gisee loolu mu ne radiyallahu ci lewet gi mu lewoon moo tax riwaay bi mu ne wa kaana xasanal xuluq muttabi'an li amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ahdi mu ne te abu ubayda radiyallahu anhu dafa nekkoon ku ku ku ku ku rafetoon xasanul xuluqi ku rafetoon ay jikko muttabi'an nekk aji topp li amri rasulillah li nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam digalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak li nga xam ne moom la dige woon ak moom wax naa la ne bi mu koy yónni renfort bi am na lu mu ko dénk léegi mu ne Amr ibn al-Aas ta'allam ya Amr anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li in qadimta ala saahibik ala saaxibik fatatawaa wa innaka in asaytani ata'tuk mu ñëw ne dañuy naan kii moo ñu jiite kee nekk yonentu Yàlla sallallaahu alayhi kii la def mu jiite moom mi nga xam ne mooy jiit mu daldi di wàcce boppam ne ta'allam mooy i'lam xamal yow Amr ne ibn al-As radiyallahu ne ko ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam na ma man Abu Ubayda boo demee dégmal agsi ci sa mbokk moom di Amr na ngeen topp toppante booy bu leen bu seen kàddu woo euh, divisé wu ah man nag bu dee ne toppoo ma ngir ma jiite armée bii comme ni ma jiitee nii man ma ma bàyyi jiite armée bi ñi ma jiite daal di lay topp mu mujj topp leen nekk ci ñi nga xamante ne ci ñi euh, topp Seydina Amr ibn al-As ci ghazwatu zaati salaasil eh, radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon génne àddina gis nañ ni kon Seydina Abu Bakar bi mu waxee lool Seydina Omar dana ko ñoo lànk ñoo bañ yow la ñuy fa Seydina Abu Bakar nag xeex yi bi ñuy ubbi dëkk yi moom la jiite woon mu jiite Sham Sham muy côté Syrie foofu moom moo ko ubbi moom ak ñoom Seydina Mu'adh ibn Jabal ñoom Seydina Bilal radiyallahu anhum ñooñu ñoom ñoo ubbi foofu ak Seydina Xaalid ibn al-Walid mi ubbi Yaman jàll dem Irak jóge Irak Seydina Abu Bakar ne ko gaawal jóge Irak noo mën di gën a gaaw demal nga fekk ñi ñoom waa Sham Abu Ubayda bu ko defee nga renfo nga nga dem foofu ba pare Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu gis ne Xaalid euh, ibn al-Walid radiyallahu anhu affaire xeex euh, lim ci am ci xam-xam daanaka ku ko am ci ci saxaaba yi bariwul wala boog ku mel ni moom pour ñu ne kii moom moo bokk ci xam affaire stratégie militaire ni mu ko xamee woon ak xeex moom nag mu gis ni comme que Seydina Xaalid raafal na Yaman Yaman moom pare na. defar na yaman ubbi na Irak léegi Sham moo fa des te foofu résistance bi dafa bari mu ne ko gaawal bind ko ne ko lu mu gën a gaaw demal nga fekki waa Sham Abu Ubayda ñooñu bu ko defee euh, nga jiite armée bi léegi ba pare bind Seyna Abu Ubayda ne ko euh, léegi Xaalid moom moo la jiite mais nga fa ne xoolal ñëwul naan di kaas de naan non comme gars yi nga xam ne armée rawatina armée africain yi nga xam ne yàkkamti nañ ak pays pauvres yi ak pays ñi ne sax ay pays jullit lañ ñoom mooy ne général général bu ñu bu ñu dàq bu créer rébellion waaw ah. général bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu dindi ay galon mais euh, moo nekkoon semga bi chef d'état-major des armées boo ko fay jëlee dàq ko limogé ko mu créé benn rébellion moom da ñii de defuñu woon noonu Seydina Abu Bakar ak tan waxu dëgg moom mi ay siddiq fa inni qad azaltuka la ko mooy ne euh, kii naa la nu tudd euh, destitué naa la mooy euh, léegi pour wax ko ne ko armée yi léegi bul armée Sham yi jiiteetee ko mais Xaalid da ko jiite mais nekkul di rebelle wu Seydina Xaalid bi mu gisee bi mu jotee euh, tamit euh, lettre Seydina Abu Bakr bi ne ko léegi yaa jiite armée bi pas Seydina Abu Ubayda bi mu agsee di ko jàngal ne ko maa ngi waat ne man Xaalid yow Abu Ubayda radiyallahu man nekkul ne maa demandé Seydina Abu Bakr radiyallahu dara ne ko pour ma jiite dara moom moo xool bind ne pour ma jiite moom it mu ne ko moom jot na sax lettre mu ne ko Seydina Xaalid ne ko malgré man la def ma jiite yow Abu Ubayda yow yaay sangu jullit ñi yaay seen jiit nga xam ne noonu lañ nekke woon mais bi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu génne àddina fekk ñoom ñépp ñu ngi Sham Seydina Omar radiyallahu anhu dafa nekk xalifa décision bi njëkk a jël mooy moom li mu gis gisul li Seydina Abu Bakar gis moom dafa gis ne affaire yi moom gisul moom Seydina Omar li gis que ne Seydina Amir ibn euh, euh, Abdullah Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu kenn du ko jiite mu daal di destituer Xaalid ne ko déedéet léegi yow jiiteetoo mais na mbir mi delluwaat ci Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah muy même chose Xaalid mi nekkoon chef mujj nekk benn soldat ci soldat yi ñu koy jox ay ay ay ay ay ordre muy exécuter sans benn problème comme ni nga xam ne noonu bi mu newee chef noonu la doon joxe ay ordre Abu Ubayda moom it muy exécuter sans problème Allahu akbar ñii de ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yar xoolal ñun suñu ñu puri ñi nga xam ne ñoom ñoom lañu école yi yaram ak génne ak tamit suñu dëkk yi léegi bépp bépp fànn ku ñu ku ñu ku ñu jële fa nga nekkoon yow bu dee ni nit ki boo ko nee puusal rek lay mer kooku kay waxatuma laa mu amu poste nga ne ko jóge fa destitué naa la ab honte lañ koy gis lañ koy gise jàppe ko kii damaa humilier c'est une humiliation en public pourquoi humilier humiliation yow da ngaa war a sant yàlla ni yàlla mi ma tegoon fii muy responsabilité bu yi teggil na ma ko nii te yàlla ko nii mu ma ko teggalee bu may àtte ëllëg yàlla na fekk li taxoon mu tegoon ma ko yëpp ma mataloon ko kam mooy xalaate noonu mukk Seydina Xaalid radiyallahu anhu nekkaat mujj ci Seydina di Seydina Omar radiyallahu ndax naa Abu Bakar li ko yónnee ne na Xaalid jiite mbir mi ci fan yooyu la tëdd nekk feebar ci la génn àddina Seydina Omar radiyallahu nekk xalifa daal di ne nu mu gën gaaw ne Seydina Abu Ubayda reprendra la tête de de de de de l'armée Seydina Xaalid nekkaat benn soldat comme ñépp ginnaaw bi mu nekkee démb ak tay ci suba nekk chef noonu lañu ñu ànde ba ni nga xam ne ci la ñu ubbee euh, fi nga xam ne mooy Jérusalem mooy baytul maqdis al Quds ak dëkk yi nekk foofu yépp radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom nag abu ubayda radiyallahu anhu foofu la ne woon Sham eh, jiite woon armée yi bi nga xamante ne nag ci lañ ñëw war a ubbi baytul maqdis ndax sulxu lañ ko ubbee muy ci négociation ginnaaw siège yu metti yi gaa yi nag ñu mujj nag yéeféer yi fa newoon ñu ne nag léegi ñun de dinañu nangu euh, céder mooy euh, daldi capituler wu waaye dangeen di woo seen njiit bi muy ki nga xam ne moom mooy ñëw signer euh, suñu capitulation Seydina Omar fa la demoon ba ni nga xamante ne fa la julli woon ba moo tax Jérusalem jàkka ji foofu ngay dégg ñu koy woowee jàkkaayu Omar foofu masjidu Omar muy dôme du rocher foofu noonu radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginnaaw gi moom Seydina Omar ibn al-Khattab ba nga xam ne ca lay dem Sham comme ni nga xamante ne noonu la imaam Ibn Isxaaq solo naka noonu imaam al Buxaari rahimahullah solo na ko imaam Muslim ñoom solo nañu. yonent bi alayhi salaam eh, eh, muy jamono Seydina Omar Seydina Omar radiyallahu anhu dafa ànd ak saxaaba yu bari radiyallahu anhu jóge Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam di dem Sham bi mu ñëwee ba foofu jege jege Sham tuuti muy Syrie ñu ne ko nag ah amirul mu'miniin jiitu julli ñi kat problème am na ndax kat. Eh, Sham gee nga jëm kat peste moo fa am peste ba mu nga fa ci xadiis sayna abu abdullah ibn abbas mu ngi ci saxiixayni imaam muhammad ibn isaaq comme niñ ko waxe soloona peste moo fa am sayna omar radiyallahu anhu dajale saxaaba yi ne sayna abu uh, abdullah ibn abbas woowal ma muhaajiruun uwal yi woowal ma muhaajiruun njëkk yi ñu woo leen ñu ñëw mu laaj leen lan moo ciy seen xalaat ñoom ñii ne nañu dugg comme que ñëw nañ ba fii daal nañu dem dugg ci biir dëkk bi malgré peste bi après mu ne leen kon ñu bañ waxee lool mu ne leen dem leen mu ne ko woowal ma waa Lamsaar mu woowal ko waa Lamsaar ñoom it ñii ne nañ dugg ñii ne buñ dugg comme ñi njëkk ñi comme muhaajiruuna yi mu ne léegi mu ne leen dem leen ñu dem mu ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu woowal ma ñi nga xam ne mooy ñi tuub fatxu Makka ak ñoom mooy suyuuxu Quraysh yi nga xam ne genre euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo mujjee tuub biñ ñëwee mu laaj leen ne leen lan ngeen xalaat ci mbir mi ndax fii ñu jëm kat peste moo fa am euh, sëy na waa saxaaba yooyu radiyallahu anhum ne ko yow ne ko yow amirul mu'minin bi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fii mu ne dangaa ànd ak baqaaya ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fii mu ne dangaa ànd ak li des ci saxaabaay ponkali saxaaba yonent bi alayhi salaatu ñoom nga àndal jóge Madina ñëw ba fii loolu nag bul dugg ak ñoom foo xam ne pes dafa am ñuy jeex ñun li ñu gis ñoom ñépp ñu d'accord ci benn kàddu nañ nañ dellu Seydina Omar ibn al-Khattab ne leen man ngeen a dem ba pare moom mu yëgle ne yëgle yëgle moom Seydina Omar ne man nag damay dellu mooy ne damay dellu Medina ga ma jóge woon ba mu waxee lool Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu mi nga xam ne ñëwoon na ngir di ko euh, accueillir si moo armée yeeg ñi mu àndaloon mu ne Seydina Omar atafirru min qadarillah mu ne Seydina Omar ah mais yow lii nga ne dangay dellu ndax dangay daw ndax daw dogalu yàllaa tax nga bëgg a ñëw ba fi peste am ci biir dëkk bi nga bëgg a dem doo fi dugg seydna omar radiyallahu anhu ne ko law ghayruka qaala haa ya aba ubayda naam nafirru min qadarillah ila qadarillah mu ne ko bi mu ko nee ndax dangay daw yow amirul mu'minin ndax dangay daw li nga xam ne mooy dogalub yàlla mooy peste bi fi am dugg si Seydina Omar radiyallahu anhu gis ne moo ko wax mu ne ko law ghayruka mu rëccu ne ak a neexoon keneen ku dul yow Abu Ubayda wax wax ji ndax fi nga toll mooy ne ndax la ndax mag fi mu li mu màgg place bi mu occupé ci Seydina Omar radiyallahu anhu te xam na ne bokk na ci ñi gën ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam te li am na ci xam-xam lu tax waroon na xam comprendre man Seydina Omar lii décision bii ma jël waroon na xam lu tax ma jël ko ba doo moom keneen mënoon na ko laaj mais pas moom moo tax mu ne ko euh, dama lay laaj est-ce que bu doon ne dangaa yor sa jur di leen sàmm ñëw fekk foo xam ne caawa mu rafet am ay ñax am yëpp pâturage feneen fi amul dara est-ce que boo ko fan bu ko yóbbu mu ne xanaa fi am ñax mi duma ko yóbbu fi amul dara mu ne ko est nekkul ne boo ko yóbbuwoo fu am ñax mi ci dogalu yàlla la mu ne ko waaw mu ne est boo ko yóbbuwoon tamit fi nga xam ne amul dara du ci du loolu yàlla mu ne ko ah kay dogalu yàlla la mu ne ko ñun tamit c'est pareil dañoo ñëw fekk foo xam ne dafa pestiféré dëkk boo xam ne noonu la mel ñun nag dem gii may wàññeeku delluwaat Madina loolu dañuy daw dogalu yàlla fii ci peste bi waaye biñ ko dawee daw ñu dem fereen waaye dañoo daw jóge ci dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla Allahu akbar a Seydina Umar ibn al-Khattab moo ëpp xam-xam bi comme nañu ko gisewoon kenn mënu koo takk ndax yonent mi alayhi salaatu salaam ga euh, euh, euh, gént yooyu mu géntoon bañ ko waxee muy naan soow mu des mu daal di koy jox Seydina Omar na al-Khattab muy naan ñu ne ko loo ko loo ko loo ko interprété yow yonent mi alayhi salaatu mu ne al-ilm xam-xam bi nga xam ne ci lañ nekk noonu ci wax ji Seydina Abdurrahman na Awf moom mi nga xam ne fekkewul woon jataay bi foofu daa doxi woon yenn ci soxlaa mi agsi fekk leen foofu Euh, mu laajte lu xew ñu wax ko ko mu ne man am naa ci xam-xam ndax Seydina Umar na al-Khattab amul woon benn ak saxaaba yi ne woon foofu dégguñu woon dara ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam dëkk bu nan lañ nan lañ war euh, euh, ban position lañ war a jël en face dëkk boobu am ne l'islam bàyyiwul dara santé publique santé des cœurs santé des cœurs waaye santé des corps dara la ci bàyyiwul ndax l'islam dafa ñëw ngir yéwénal ruux yi d'abord ak tamit dundu doomu aadama ndax tamit nit ku dundul mënoo jaamu yàlla mu ñëw ne am naa ci xam-xam dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bu ngeen ko gisee fenn muy ab taa'un di peste bi ci dëkk ña fa nekk buñ fa jógee di daw di dem feneen ndax dañ koy wàll ñooñu waaye tamit bu kenn jóge fa la ñëw dugg fa ndax yow da sànni sa bopp ci loo xamante ne dalay rey waaye nañ ñoom bu ñu génn tekkewul ñu toog croiser les bras mooy nañu def le tout di ut moyens yi ñu ko mën a faje Seydina Umar ibn al-Khattab daal di kontaan sant yàlla mi nga xam ne ne moom mi nga xam ne moo dëppale li nga xam ne moom la gisoon di dem ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale kon moom Seydina Abu Ubayda ginnaaw gi mu dellu nekk foofu eh, Sham jiite woon leen bi pest bi nga xam ne mooy taawunu amwaas bi nga xam ne moo rey ñu bari bi mu xewee moom ci la ko peste bi laale woon moom nag li mu doon jiite jiite yépp yi nga wax naa la sànq Seydina Omar ba mu fa ñëwee baytul maqdis doon ubbi kii bi doon jël bunti dëkk bi ngir signer capitulation wu ñi nga xam ne ñooy yéeféru yooyu ba mu ñëwee seet si ko kër Seydina Abu da la mu fa fekk dugg këram gis benn jaasi la fekk ak li nga xam ne mooy tours mooy li ñuy protéger comme bouclier booy xeex ak benn ëmb Seydina Omar ne ko ah yow de mënoon ngaa am ay bagage yow yow jiite kii yépp amoo dara lii rek mu ne ko lii doy nañu lii dina ma jox tali ma jëm waaw moo tax it bu masoon a nekk nag ci noonu la meloon àddina jiite ubbi dëkk yu meloon ak ni ñu naate woon Sham ba léegi xam nañ ko ndax Sham muy dëkk yooyu ay Jordanie Syrie guerre yee ko yàq nii rek mais boo min dinaanil ard bi ajjanay kaw suuf yi lañ bokk noonu moom la soobre woon bëggul dara ci alalu àddina yi lu ko doy rek la doon laal bëgguloon di dajale ngir war ne maa jiite déedéet moo tax doon na wër ci ci ci ci yi bu takkoon armée ngir ubbi dénn dëkk yi da wër ci biir naan ala rubba mubayyidin li thiyaabi wa huwa mudannisun li diini ala rubba mukrimin li nafsi wa huwa laha muhiinun gadan idfa'u sayyi'ati alqadimat bil hasanati alhaadisat mu ne moom Seydina Abu Ubayda bari na lu mu doon wax lii naan bu tegee armée yi ba teg leen di def revue des naan alaa rubba mubayyadin li thiyaabi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee rubba bariwaana mubayyadin li thiyaabi koo xam ne di rafetal ay yéreem moom lépp di sol yére yu rafet ta weex moom daal cetug yéeréem rek lay toppatoo bariwaana koo xam ne cetug yéeréem di nes-nesee ka set rekk lay toppatoo wahuwata ah jamono ji muy def loolu mu dannisun li diini mu ngi tilimal de taqal diineen bi nga xam ne moo tax ñuy wax moom apparence am rekk ci lay focaliser wu di ci sonn jamono ji nga xam ne ci lay defar ay yéeréem apparence am ak apparawam ngir nit ñi di ko yéemu yéemu di yéem nit ñi ak wane ne moom moom dafa nekk koo xam ne ku civilisé la comme ni ko ñenn ñuy wax di diggante boobu bàkka jamono jooju bàkkaari xolam yi fexu cee fóot dara ci ñaan geeg soxor geeg

di glorifier seen bopp rek jàpp ne moom boppam mu fiiti kaw ñépp wa te moom jamono ji muy def noonu laha muhinun xadan mu ngi doyadal bakkanam boppam mu ngi koy doyadal di ko doyadal ëllëg ndax nii mu continuer nii nga xam ne ku mu gis rek jàpp ne moo la gën mooy yenn estime de soi yu ëpp yi waxuñ ne nit du estime dara déedéet nii estime yu ëpp yi jàpp ne yow daal fii mu ne bu asamaan si doon wadd sax sa baaraam nga ko naan kii daal di koy téye lu baax rek sa kër la war a njëkk ñëw fii mu ne moom sëriñ su baax yi yonent yi aleyhimu salaatu bu buñ doon dellu suwaat kaw suuf sama kër la ñuy daal mooy estime de soi yu ëpp yooyu te moom xamul ne bi muy def loolu mu ngi doyadal boppam yow mal xiyaam loolu mooy yow li li feeg nii mooy ne day yëkkati boppam ndeke mu ngi koy waddal di ko doyadal yawmal qiyaam ëllëg waaw akbar xaw day niroog gis nga gis nga contradiction yi alladi ya'kulu fi aaniyati dhahabi wal fidda innama yujarjiru fi batnihi naar jahannam ki nga xam ne yonent bi ki nga xam ne mooy lekk ci ndabu or ak xaalis li am ba des mooy ci biiram lay box boxi safarawu jahannama allahu akbar moom ay boulettes la woon ay ay ay poulet yu njoñ la woon ay ay ay ay ay poisson fumé la woon yooyu la doon lekk ndekete yoo di ko lekk ci ndab loo xam ne or la walla xaalis mu ngi koy lekk nii ci biti lii la mais réellement ndekete safaraaw jahannama mooy box buxi mooy àgg ci biir bi kii mu ne ñoonu la kooku noonu la mel di màggal boppam ndekete yoo bakkanam ndeke mu hiin mu ngi koy doyadal jàpp boppam di teg boppam fu kenn tegu newul xamul ne bi nuy def lool moo signé ak toroxtaange moo signé ak doyadeem ba pare moom Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu mu teg ci di wax armée bi naan leen idfa'u sayyi'ati al-qadimat bil hasanati al-hadithat mu ne leen idfa'u feg leen préserver leen as sayyiati jañ leen mu dem mu dem fexe leen effacer pousse mu sori leen as sayyiati ñaaw tiif yi nga xam ne alqadimat ñu jiitu ndax nit ku ne am nga yoo def ya nga def mu weesu mu ne loolu nag jañe ko lan nga koy jañe mu ne bil xasanaat ci jëf yu baax yi alxaadisaat yi nga xam ne ñoo xew sa léegi yowoon sa démb raw na la te loolu dafa bokk ci façon yi ñuy fare bàkkaar xam nga bàkkaar dafa am ay façon yoo xam ne mooy tax yàlla daal di lay faral baal la sa bàkkaar am na bàkkaar yoo xam ne moom astaghfirullah rek doy na ci am na bàkkaar yoo xam ne astaghfirullah kese doyu ci boo jëlee àqu nit te muy dund ñu xam ko jël ko loolu toog sa nit te alalu jàmbur te naan loolu taxul mu deñ dangay delloo affaire bi ak ci fan façon est-ce que bu dee bu ma ko joxee mu ray ma waaw loolu da ngay jaar feneen wala mais daal mooy ne yooyu da koo faju te alxuraan lii la wax lu lii moom lii cosaan cosaanam ci alxuraan moo ne idfa billati hiya ahsan as fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim mu ne bim naan wala tastawil hasanatu wala sayyi'a lu baax ak lu bon yem idfa billati hiya ahsan lu bon dee ko jañe ak li nga xam ne moo gën rafet moom la ne ni idfa'u sayyi'ati al-qadimat bil hasanati al ndax am na yoo xam ne bàkkaar yoo xam ne boo defee lu baax da koy effacer waaw comme waa yi ñëwoon ne yonent bi alayhi salaatu wa man de def naa bàkkaaru yu rëy wax ko ko mu ne ko toogal mu julleeg ñoom ba pare ginnaaw gi mu a ko ana ki doon wax ki ko doon ki fi ñëwoon doon laaj mu ne ko maa ngi mu a ko demal jullee nga ak ñun mu ne ko yàlla jéggal na la waaw ca suuratu ca fin ba la ko foofu ne ko demal yàlla jéggal na la mooy dafa am bàkkaar yoo xam ne jëf ju baax moo koy effacer moo tax loolu la doon wax naan idfa'u as-sayyi'ati al-qadimat bil hasanati al-hadithat waay waay fekk leen ñaawteef yi nga xam ne ñoo weesu ci li nga xamante ni te jiitu yu baax yi nga xam ne ñoom ngeen di remplacer seen place ndax benn bu bon benn lay doon te lu baax diis jëm kaw la loo xam ne buur yàlla rek moo gën a xam ñaata lay doon moom nag ci ak wàcce boppam ba léegi moom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ah, doon na wax ci sanad boo xam ne bu jayyid la ibn abi dunya ibn abi dunya moo ko solo ah, mu ne jële ci Seydina Thabit ibn Aslam al rahmatullah alayhi mu ne Ah, kaana abu ubayda amiran ala sham fa xatab mu ne abu ubayda de dafa mas a nekk moo ne woon comme ni ñu ko gisee moo jiite woon armée yi foofu sham moo jiite woon sham moo ubbi sham moo saxaaba yim àndaloon radiyallahu anhum wa ardaahum ak ñoom eh, yazid ibn abi sufyan yazid di doomi abu sufyan nekkoon frère muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhum ñoom ñoo jiite woon foofu ñoo doon ak seydina muawiya radiyallahu taala anhu wa arda euh, nee na bi mu nee foofu nekk ki nga xam ne moo leen jiite mu def benn xutba benn sermon mu ne moom seydna abu ubayda amir ibn al jarrah wallahi ma minkum ahadun yafduluni bi tuqaa illaa wadidtu anni fi mislaaxi mu ne mu def xutba ne wallahi maa ngi wàcc yàlla ne amul kenn ci yéen di wax ak mbooloo mi koo xam ne gënal na ma gënal na ma ragal yàlla ak ngëm rawe na ma ragal yàlla ndax suñu boroom neewoon na loolu la nit ñi rawe ku la raw rek ragal ku la gën ragal yàlla moo la raw waaw ku la gën ragal yàlla moo la raw yonent bi alayhi salaatu salaam ne amul gënalante diggante arab ak kudul arab lu dul ci ragal yàlla mu ne amul kenn ci yéen koo xam ne dina ma gëni ragal yàlla lu dul ne man Abu Ubayda naa xemmem bëgg lool ma nekk am nekk waa jooju noonu yor même der moom mel ni moom kooku nga xam ne moo ma gën Allahu akbar nekk ci yoonam topp ko ci lépp même bu dee ne masula gis ci bi alayhi salaatu wasalaam waa jooju nga ne kooku kii kii wàcc na boppam Allahu moom nag Seyna Abu Ubayda kon pest boobu ñu doon wax sànk moo ko jàpp bi nga xamante ne nii euh, ci la ko peste bi jàpp comme ni nga xam ne noonu la imaam alxaakim solo ci almustadrak raxmatullah jële ci yoonu abu saidin almaqburi raxmatullah aleyhi mu ne bi nga xamante ni ci la peste bi daldi di taaxuunu amwaas gisoon nañ ko bi ñuy gis seydina muaaz ibn jabal te moom looloo ko faat moom seydina muaaz radiyallahu anhu wa ardaa bi nga xam ne ci la ko peste bi jàpp moom seydina abu ubayda dane dafa woo seydina mu'aaz radiyallahu anhu ne ko salli binnaas ne ko mu'aaz jiiteel nit ñi ndax moom mënatu ko woon ndax peste bi jàpp na ko ba mënatula la jiite mu ne mu'aaz jiiteel nit ñi wa ma man mu'aaz waaw gisoon nañ ko moom lañ mujjee def sax tarjumaam walillahi alhamdu wal na mu boole def ñoom ñaar ñu taqaloo euh, même tarjuma Seydina Mu'aaz ak Seydina Aamir Abu Ubayda Aamir ibn jarraah ñoom ñi nga xam ne ñoo àndoon jóge Madina dem xare ji Sham ubbi ko jiite woon foofu Allahu akbar Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah ne Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu ne ko jiiteel nii Seydina Muaz jiite nit ñi bi muy jiite nit ñi Seydina ci jamono yooyu ci la Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah daal di génn àddina Seydina Muaz ne ah, ci biir xutbaam boobu mu xutba nit ñi mu ne wa innakum fuji'tum bi rajulin maa az'amu wallahi anni ra'aytu min ibaadillahi qattu qattu aqalla hiqdan wala abarra sadran wala ab'ada ghaayila wala ashadda hubban lil'aafiya wala ansaha lil'aamma minhu fatarahamuu alayhi bi nga xam ne nag ci la nekkoon Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa jiiteel nit ñi ndax euh, peste bi jàpp na ko mu génn àddina ci fan yooyu seydina Muaaz ibn Jabal mi nga xam ne moo leen jiite ginnaaw gi moom la waxoon mu leen di jiite mu daldi wax ak ñoom wax ci xutba bi ne yéen nit ñi de ah xam am na lu leen tiital fuji'tum bi rajul mooy le fait ki jóge ci yéen ki ngeen kii fi jóge génn àddina muy Abu Ubayda Amir ibn al moom de xabaaru génn àddina nim ñu tiitale tiital nañu ak ni mu gaawe moom xam naa tiital na leen ci góor goo xam ne man de man Mu'aaz maa ngi wàcc yàlla que ne gisuma koo xamante ni nii Euh, ci jaamu yàlla yi man li ma jàpp man Muaz radiyallahu anhu mooy ne masuma gis ci jaamu yàlla yi koo xamante ne moo gën néew ak keñaan ka moom mooy amul woon keñaan ku gën a néew keñaan ka na Abu Ubayda man Muaz ibn Jabal de jàpp naa ne masuma gis ku mel noonu waaye wala abarra sadran waaye masumaa gis man Seydina Muaaz koo xamante ne nii moo gina euh, euh, euh, baax xol mooy koo xamante ne xol bi dara new ci mu ne masumaa gis ku mel ku gën ku gina baax dënn gina yaatu dënn ko moom waaye man de Mu'aaz masumaa gis koo xamante ne ni abada Ghaa'ila moo gën a sori Ghaa'ila mooy daahiya mooy euh, koo xam ne mooy daahiya mooy catastrophe mu ne gisuma tamit koo xam ne moo gën a sori catastrophe lii ko dal mettit gi nga xam ne moom endossé na ko te dal na ko waaye wala ashad xubban gisuma koo xamante ne tamit moo gën a tar gën a bëgg li nga xam ne mooy alaafiya mooy di jaamu yàlla ci moom ni mu ko bëggee moom borom bi subhaanahu wa ci jàmm wala am saxama suma gis ba léegi koo xamante ne nii moom moo gën a conseil nekk conseil lil amma ngir nit ñi ñépp amul kenn koo xam ne rek ruusoon na la wala jombale woon na boppam ne kii moom bokkuñu classe kii man ba may dugg ci lislaam kañ la fi ñoom démb lañ dugg kon ñooñu jarul bu ma nekk di waxtaan ak ñoom bal déedéet masumaa gis ku ko gën ci loolu mu ne leen nag Seydina Muaz ne fatarahamu yi ñaanal leen ko yërmande yàlla moom Seydina Abu Ubayda mi génn àddina moom nag muy génn àddina ci est boobu kon di taawunu Amwaas foofale ci Sham l'an 18 ci d'après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci jamonoy xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa